أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يأت قلبه والله بكل شيء عليم wa atiicu llaaha wa atiicu rasuula fa in tawallaytum fa innamaa calaa rasuulinaa al-balaagul mubiin. calaa rasuulinaa al-balaagul mubiin. calaa rasuulinaa al-balaagul mubiin. allahu laa ilaaha illaa huwa wa ala allahi falyatawakkalil mu'minuun yaa ayyuhal laziina aamanuu inna min azwaajikum wa awlaadikum aduwwan lakum fahdharuuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurun rahim innamaa amwaalukum amwaalukum wa awlaadukum fitna wallaahu 'indahu ajrun 'aziim wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'uhu wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun in tuqridu allaha qardan hasanan yudaa'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim alimul ghaybi wash-shahadati al-azizul hakim sadaqallahul azim ونحن على ما قال اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وهدي إلى صراطك حق قدره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 Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci sunu jotaay bi wees gisoon nañ ci baabu su'aalin naasil imaam baabu su'aalin naasil imaam al-istisqaa idaa qahatahu buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci laaj bi nga xamante ne moom la naan di moom la nit ñi di laaj imaam bi nen maanaam di sàkku ci moom ak baaw naan bu fekkente ne danoo maral gisoon nañ ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhuma ñu gis ko ci ñaari yoon ci ñaari riwaaya yu wuute mu ci leeral li nga xamante ne moom lañ mooy baaw naan bi nga xamante ne moom muy bayit bi nga xamante ne moom la Abu Talib di maamu say di baayu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radiya anhu doon wax bi nga xamante ne moom la doon tagg Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak di wax ci li nga xamante ne moom mooy ay jaar-jaaram ak xat-xat yi nga xamante ne moom la amee woon ci digganteema Quraysh mu ne wa abyadu yustasqas wa abyada yustasqas yustasqa al-ghamamu bi wajhihi wa abyada yustasqa al yatama ismatun lil aramili muy wax ci bayit boobu di wax ne moom da def ko doon xool jëm yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamit maanaam di baaw naanoo ci boobu la moom bu doon xool ci xar kanamam moom la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nettali ne sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ñoom de buñ daan maral daf daan baaw naanoo di ko jaare ci sayyidina al-Abbas ibn abi ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne daf doon wax naan allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina maanaam moom dalaan ñaan maanaam naan buur yàlla yow buur yàlla bi ci turi rafet ak melo yëkkatiku yi ñun de dañ daan jaa jottalikoo ci eh, ci jëm ci yow ci sa yen ci suñu yenante bi sallallahu alayhi wa bu boobaa nga daal ñuy nàndal léegi nag ñi ngi nii di jotlikoo jottalikoo jëm ci yow ci bàyyi taxu suñu yenante sallallahu alayhi wa kon nàndal ñu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu daan ne fa yusqawna bu ko defee ni daal leen di nandal maanaam da ngay gis ne ci riwaaya bi da ngay gis ne Seydina Omar ci boppam radiyallahu ta'ala moom ci boppam moo doon ñaan maanaam mu am ci yeneeni jotaay maanaam yeneeni maanaam lii zahir bi mooy ne mi xew-xew bi dafa am jamono joo xamante ne Seydina Omar ci boppam radiyallahu anhu moom moo doon ñaan comme fii ni mu ko waxe mais yàlla ñun de dañ daan jottalikoo ci sa yenente nga di ci suñu yenent sallallahu alayhi wa nga di ñu nandal léegi nag ñu ngi jottali ko yow ci sa barke ba bàyyi taxu yenent bii bu ko defee maanaam nga daal ñuy maanaam nan maanaam léegi baaw naanal ñu maanaam tawal ñu mu daal di taw maanaam li gis ne kon moom moo jottalikoo wax ji ci boppam moom moo ko doon def mu am ci yeneeni xew-xew yoo xam ne day leeral na Sayyidina al-Abbas ibnu Muttalib ibnu Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala moom ci jëmmi boppam daan na ñaan loolu tamit maanaam taxaw su ko defee mu daal di koy maanaam mu ñu daal di euh, tamit euh, nandal maanaam mu daal di taw gisoon nañ bi tamit ba tey baabu tahwil ar-rida'i fil istisqa bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wëlbati ñu ñuy wëlbati yëre yi ci kaw maanaam ci wàllu euh, baaw naan ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam istisqa fa qalaba rida'ah maanaam ne a yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa baaw naan daa di euh, wëlbati li nga xamante ne moom mooy yërim bi ci kaw naka noonu mm, gisoon nañu ko gisoon nañu riwaaya boobu euh, ci beneen feneen fi nga xamante ne maanaam ci ba tey ci ñu ngi koy wax naan xaraja ilal musalla nu yenente bi sallallahu alayhi wasallam xaraja ilal musalla fastasta fastu fastaqbala al qiblata wa qalaba ridaahu wa salla rak'atayn maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa génn dem ci julli waay ba jullee kaay ba daa di baaw naan daa di tamit jublu fi nga xamante ne moom mooy xibla daa di wëlbati li nga xamante ne moom mooy euh, yërim bi ci kaw daa di nag julli ñaari raka loolu gisoon nañu ko gisoon nañ tamit baabul istisqa fil masjidil jaami' buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci ne baaw naan jàppandi gi nga xamante ne moom la jàppandi ci jumaa ji nga xam ne mooy jumaa ju mag ji maanaam mooy ne bu fekkente ne kon obligé wul ñuy dem ci euh, euh, ci àll ba wala boog ñuy dem ci pàkk bu mag ba waaye mënef na koo defee ci jumaa ji jumaa ju mag ji rawatina bu fekkente ni nit ñi ñëw xaj nañ ca comme ni nga xamante ne euh, noonu lañ ko gisee woon tamit suñ jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna ñu gisoon ci xadiis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne daañ ko gisaat léegi inshaa allahu ta'ala ci ay riwaayaat yu wuute kon lool moom moo ñu yóbbu maanaam ci dinañ ko gisaat léegi lu bari inshaa allahu ta'ala kon du jaar ñu ciy jaaraat nii comme ni nga xamante ne noonu lañ ci jaare woon ci suñu jotaay al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy indi kon ci ay riwaayaat yu wuute waaye di ko indi ci ay buntu yu wuute maanaam ci ay càllale yu wuute yo yëpp di wane maanaam ne jëmmi mbir mi moom xew na te xadiis bi maanaam dafa dëgër te ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko soloo ci Seydina Anas radiyallahu ta anhu ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko soloo ci moom ñooñu maanaam ñu limu lenu mu al-Bukhari rahimahullahu taala daa di indi baabul istisqaa fi xutbatil jumu'ati ghayra mustaqbilil qibla baabu buntul istisqaa ni baaw naan maanaam bi wax ci mbirum baaw naan fii xutbatil jumu'a ci xutbay ajjuma ghayra boo xamante ne du ànd ak mustaqbil bi aj maanaam du nekk koo xam ne ghayra nekkut koo xam ne mustaqbil aji jublu la al qibla qibla maanaam moom mooy ne imaam bi su fekkente ne dafa nekk ci maanaam mooy ne baaw naan mëneef na koo defee bisub ajjuma mëneef na koo defee ci kaw bar bi loolu kon moom loolu lay leeral maanaam bu boobaa mooy bu fekkente ne masala nit ñi dañ ko koo laaj wala boog muy xutba ba ci digg bi mu daal di gis ne nit ñi euh, maanaam taw bi day euh, amut gëj naa am mu daal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ngir mu taw waaye bu boobaa comme buy xutba dafay daal di jàkkaarloo ak nit ñi nit ñi lu ëpp ñoom ñooy jàkkaarloo ak xibla bi bu boobaa moom du daal soxla maanaam mu jublu xibla ngir ne bu fekkente ne xutba la beneen bu fekkente ne dañoo génn ci àll bi biir xutba bi nga xamante ne moom la kii baaw naan di def maanaam booba moom di jublu xibla maanaam loolu moom moo tax moom la wuutee ak fii nii loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi bunt bi di leeral ne du baaw naan yëpp la imam bi di jublu xibla ci xutba bi waaye fii lii moom mooy li nga xamante ne moom moo ko waral avant li nga xamante ne moom moo aju ci xutba boobu ak naka lay demee loolu daañ ko gis inshaa allahu taala ci buntu yi ci kanam kanam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Qutayba ibn Sa'iid imaam al-Bukhârî li ci ëpp day wax Qutayba ibn Sa'iid wala Qutayba rek mooy ibn Sa'iid ibn euh, Jamiil euh, euh, Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddathanaa Ismaa'iil ibn Ja'far te moom mooy Abu Ishaaq Abu Ibraahiim Ismaa'iil ibn Ja'far ibn Abi Kasiir al-Ansaari az-Zuraqi rahimahullahu ta'aala nekkoon waa Baghdad nekk mu'addib comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon mu ne an gisoon nañ ko tamit muy Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir al-Qurashi dàkantam nekk Abu Abdullah comme niñ ko gisee moom lañ gisoon ci riwaaya yi wees ne moom moo solo woon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci ay riwayat yu wuute mu ne an Anas ibn Malik muy Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari radiyallahu taala an bi xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne anna rajulan naka benn waay mu ne naka am na benn waay boo xam ne daxala dafa dugg almasjida ci jumaa ji ci jàkka ji yawma jumu'atin bisub ajjuma min baabin ci buntu boo xamante ne kaana nekkoon na naxwa maanaam di féeteeg daarul qadaa daarul qadaa mooy euh, kërug maanaam atte gi maanaam te lii day tegtale ne buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy buntu yi jumaa ji di am maanaam jumaa ji maanaam nekkul ne rek benn buntu rek la war a am maanaam war na mën a am ay buntu yoo xamante ne buntu yu wuute la a woo fekk nag wàllu googu mooy fi nga xamante ne moom la mimbar bi féete maanaam ci buntu boobu côté boobu foofu la nekke nga xamante ne acte yi yu mag yi foofu lañ ko daan defe ci wàllu googu loolu moom moo tax mu ne wa rasulullahi te ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qa'imun mi ngi tax aji taxaw la yaxtubu di xutba fastaqbala mu daa di jublu rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qa'iman di aji taxaw summa qaala topp mu ne ko ya rasulallah e yow dawal yàlla li halakat alku na al amwaalu alal yi warqataat te dog na assubulu yoon yi fadaw ñaanal allah bur yàlla mu daa di ñuy xettali maanaam mu daa di ñuy wàcceel li nga xamante ne moom mooy alxays mooy taw moo tax mu jëfandikoo baatu yuri sa naa farafa mu daa di yëkkati rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yadayhi ñaari lu joxam yi summa qaala topp mu ne maanaam lii tamit day tekkale comme nii maanaam ñaan mu nekk na ci yëkkati ay loxo waaye ci xutba duñu yëkkati loxo allahuma ba mu des su fekkente ne ci mu mel nii la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon bi ñu tollee ci kitaabul jumaa walillahi alhamdu wal minna mu ne summa qaala topp mu ne moom buur yaay allahuma yo buur yàlla mi ci tur yi rafet yeeg me lay yëkkati ko yi aris naa xettali ñu maanaam wàcce ñu ak taw te nga xettali ñu ci taw boobu am na ci riwaaya yi ñu gis woon comme niñ ko gis woon ci suñu jotaay bi weesu mooy asqinaa maanaam nandal ñu allahumma yow buur yàlla mi ci turi rafet yeeg melo yëkkati ko yi aris naa xettali ñu allahumma yow buur yàlla mi ci turi yeeg melo yëkkati ko yi naa xettali maanaam loolu moom moo tax maanaam hadith bi moom moo tax borom xam-xam yu bëri lu mel ne imam ku mel ni rawatina imam Ash-Shafi'i rahimahullahu taala ñu yaxal ne dañuy daal maanaam ci xutba maanaam bi nga xamante ne moom la ñuy def su fekkente ne nit ki day baaw naan maanaam sopp nañ ci mu daal ñaan maanaam mu daal wax baat yi ginnaaw bi nga xamante ne wax na baatu istighfar yi ñaanam astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi maanaam loolu ndax xutba bi maanaam daf koy daf ci jàng loolu daal di tamit jàng li nga maanaam li nga xamante ne ngir ne xutba dinañ ci ñëw insha allah taala ci wàllu leeral ci buñ ci yegsee waaye ginnaaw ba loolu maanaam ba jàng aaya bi nga xamante ne moom lay jàng mu daal di teg teg ñaan yi doog cee teg yeneen ñaan yi nga xamante ne rot nañ ci sunna qaala anas sayyidna anas ibn malik radiyallahu ta'ala an daan ne walaa wallahi déedét maanaam berexutu waat naa ci yàlla rek maanaraay gis ñu fi sama ci asamaan min sahaabin cig niir wala xasaatin du caageen niir gu ndaw wama bay na naate ci suñu diggante wa bay na saleen ak diggante euh, li nga xamante ne moom mooy euh, ci kaw xotteeku euh, taw gi ci asamaan fi maanaam ci plafond bi ci téeg bi min baytin ci kër wala daarin du caagen du caa bay baytin néeg wala daarin du caagen kër qaala mu ne fa talaat mu daa di cinq min waraa'ihi ci ginnaawam saxaabatun ak saxaabatun mooy ak niir mis lu tursi boo xamante ne day mel ni tursi mooy bouclier yooyu nga xamante ne moom la nit ñi di aaroo maanaam mooy ne kër gu nekk ci kaw téeg ba ca ne maanaam wala néeg bu ne maanaam ci kawam amul daal lu dox seen diggante lu dul ne am na benn miir bu mag bu fa nekk boo xamante ne boo ko gisee dafay wërngal comme ni tursu bi di mel maanaam ni bouclier yi di mel loolu bu ko defee mu daal di taw te comme niñ ko gisee woon mooy bu fekkente ne kër jumaa yeneen ci di la sallallahu alayhi wa sallam foofu amutoon li nga xamante maanaam mooy niir yi maanaam euh, euh, euh, car yi nga xamante ne maam la nekkoon ci kaw téeg bi moom mooy ay cari tàndarma te bu fekkente ne nag mooy bant yi mooy datt tàndarma yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon biñ ci tollee ci kitaabu ci kitaabu salaa mu daal ne summa topp nag maanaam mu ne mu ne mu ne falamma ba nga xamante ne tawasatat maanaam diggu na ci maanaam lépp ñëw asama ci asamaan ci intasharat mu daal di tasaaroo summa topp nag am tarat maanaam muy niiri dañoo dajal dajaloo ci asamaan si nag daal di tasaaroo maanaam ci bërëb bi maanaam daal di wàcc nag summa topp am tarat mu daal di wàcc taw fala wallahi déedéet warat naa ci yàlla ne maara ay naa gisuñu ak samsa jant bi si tandu tollu juróomi benn fan summa topp daxala mu daal di dugg rajulun benn waay maanaam lii tamit comme niñ ko gisoon day wane màggaayu ñaanu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak maanaam ni nga xamante ne noonu la nekkee woon ku sell summa topp daxala mu daal di dugg rajulun benn waay min zalikal baabi ci boobu boobule buntu ba tey ci buntu boobee fil jumaate ci bisu ajjuma wa rasulullah fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qa'imun mi ngi aji taxaw yaxtubu di xutba fastaqbalahu mu daal di jàkkaarloo ak moom ba tey qa'iman di aji taxaw fa qaala mu na ko ya rasulallah e eh, yoon ndawal yàlla li halakatul amwaal ah maanaam alal maanaam alal yaa ngay alku wanqataat te mi ngi dog asubulu yoon yi fadaw ñaana allah bur yàlla yumsikha mu daal di koy téye an naa wallif nu mu daal taw wallif ñu comme niñ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu ci xadis bi nga xamante ne moom mooy bi weesu moom mooy ne xaa lii day tekkale tamit ne mbir mi nga xamante ne moom mooy taw bi ni mu nekkee njariñ noonu la mën a nekkee lool te lenn lu ci nekk ñu war a bàyyi xel màggaayu borom bi subhaanahu wa taala ak kattanam ak sañ-sañam ak doole gi nga xamante ne moom la am ci suñu kaw ci ne ci lu nekk mën nañu ci alate xoolal subhaanallah ci ñàkk taw mën nañu cee alage waaye ci tawit mën nañu cee alage maanaam mooy ñaari situation yëpp mën nañu cee alage naka noonu ci ñàkk taw mën na ci andi xéewal waaye ci tawit mën na ci indi xéewal loolu yëpp day tegtale màggaayam moom borom bi subhaanahu wa taala ci luy tegtale ne moom dong daal moom mooy ki nga xamante ne moom moo fi nekk mu ne fa rafaa mu daal di yëg qaala mu daal di wax ne fa rafaa mu daal di yëkkati rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa yare yadayhi ñaari loxoom summa qaala topp mu wax ne allahumma xawaalayna wala alaynaa allahumma yow buur yàlla mu ci turi rafet yeeg melo yëkkati koy xala xawaalay naa maanaam taw bi nañu wër na dem ci li ñu wër wala alay naa te mu wàcc suñu kaw allahumma yow buur yàlla yu màgge ma yow buur yàlla mu ci turi rafet yeeg melo yëkkati koy alal aataame maanaam na taw bi wàcc ci bërëb yi nga xam ne ñoom ñooy yëkkati koy wazira bi ak tund yu ndaw ak tund euh, yu ndaw yi wa butunil awdiyati ak li nga xam ne mooy biiru xur yi wa manabiti shajari ak bërëb yi nga xamante ne moom mooy saxuwaayu garab yi qaala mu daal di wax ne fa aqlaat mu daal di mu daal di nopp maanaam mu daal di taxaw moom suuf si wa moom moom moom taw bi wa xarajnaa ñu daal di génn Euh, nam nam si ñuy ñuy ñuy ñuy dox fi sant ci jant bi maanaam loolu tamit di gën a dëgëral li nga xam ne moom mooy gaawaayu ñaanu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii tamit day tegtale ñaan doole bi nga xamante ne moom la am comme li nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe daan ne wa iza wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun bu leen sama jaami laajee maanaam samay mbir yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam man mii ku jege la maanaam man maay wuyu ñaanu ñi nga xamante ne ñoom ñooy aji ñaani maanaam su fekkente ne wala woote aji woote su dee woo na ma kon nag ñoom itam fal yastajibu lii nañ ma daal di wuyu si wal yu'minu bi nañ ma daal di gëm la'allahum yarshudun loolu moom mooy tax ñu daal di tegu ci yoon wu jubbi naka noonu tamit noonu la borom bi subhaanahu wa taala waxee ne amman yujibul mutarra idha da'aahu wa yakshifu su'a maanaam ndax du yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom mooy wuyu ki nga xamante ne euh, moom mooy almuttar aji loru bi su ko fekkente ne moom moom da ko woo da koo ñaan maanaam wa yakshifu su'ati moom mooy wuññi li nga xamante ne moom mooy lor ak ak mbon maanaam lu dal ci kaw nit ñi maanaam loolu yëpp tamit dafay daal di tegtale nag ñi borom bi subhaanahu wa taala su fekkente ne ñaan nga ko ak xol bu set ak xol bu sell maanaam day day moom nangu li nga xamante ne moom mooy ñaan bi mu ne qaala sharikun nee na sharik ne sa'altu laaj naa Anas ibn Malik sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ahuwa ar-rajul ndax moom mooy waaj al awwal ku njëkk ga fa qaala mu daal ne maa adri xamuma maanaam dinañ ñëw ci yeneen riwaaya yu tekk la ne jëmmi nit ki moom mooy ki xamante ne moom moo fa nekkoon xadis bi gisoon nañ ko xadis 932 933 1013 daañ ko gisaat mille quinze mille seize mille dix-sept mille dix-huit mille dix-neuf mille vingt et un maanaam yëpp daañ ko ci gis ginnaaw ga daañ gisaat mille vingt-neuf mille trente-trois yëpp ci kitaabul istisqa daañ ko gisaat tamit insha allahu taala hadith numéro trois mille cinq cent quatre-vingt-deux ak six quatre-vingt-treize ak six mille trois cent quarante deux imam Muslim solo ko xadis numéro huit cent quatre vingt dix sept imam euh, ah, Malik solo ko xadis numéro cinq cent quatorze imam Abu Dawud solo ko xadis numéro mille cent soixante quatorze imam An-Nasa'i solo ko xadis numéro mille cinq cent quatre mille cinq cent quinze mille cinq cent seize mille cinq cent dix sept mille cinq cent dix huit mille cinq cent vingt sept ak mille cinq cent vingt huit imam Ahmad ibn Hanbal solo ko douze mille neuf cent quarante neuf treize mille seize treize mille cinq cent soixante six treize mille six cent quatre vingt treize treize mille sept cent quarante trois ak treize mille huit cent soixante sept ñu gis ne waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom def imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne baabul istisqaa'i ala al-minbar baabu buntu bi mooy wan na al-istisqaa'i mu ne naa baaw naan ala al-minbar ci kaw minbar bi maanaam euh, bu ñu xoolee hadith bi nga xamante ne comme moom mooy bi weesu li nga xam ne moom la tegtaloo mooy la fait que mu nekkoon ci kaw minbar bi ñu daal di koy woo maanaam fekkoon mu nekk jamonoy xutba te wëlbatikuwul niki noonu woo maanaam wàccu minbar bi lii tamit mu indi bunt bii tamit di dëgëral ne li nga xamante ne moom la mu ci mbir mi maanaam moom lay laa ne moom mooy ne mëneef naa xud maanaam nekk ci kaw mimbar bi baaw naan loolu nag loolu mooy su fekkente ne dañoo nekk masalan ci bisub ajjuma wala yu mel noonu maa su fekkente ne dañoo nekk nag ci àll ba maanaam wala dañoo génn ci pàkk ba bu boobaa li nga xamante ne moom mooy li gën moom mooy ñu maanaam ñu daal di baaw naan ci suuf bañ a ut jëfandikoo mimbar loolu comme ni nga xamante ne tamit noonu loolu moom mooy wax jumhurul ulama rahmatullah alayhim amma fuqaha maliki rahimahumullah ñoom dañu ne nekk def ko ci minbar bi dagan na waaye nag def ko suuf moom mooy li nga xam ne man duub la maanaam lu ñu sopp la loolu kon moom mooy li nga xamante ne euh, amma ñeneen ñi ci def dañu ne jëmmi def ko ci suuf ci boppam moom mooy sunna def ko ci kaw minbar bi mën naa nekk rek maanaam yëggut ci niveau lu ñu sit maanaam dafa mën a ne maanaam loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi lii nga xamante ne moom mooy euh, bunt bi di wax ne mënef naa baaw naano ci kaw minbar maanaam kon ñu daal di gis ne baaw na kon jumhur mooy fuqaha hanafiyyi ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñoom li ñu wax moom mooy ne kon maanaam def ko ci suuf sunna la def ko ci kaw minbar bi jawaaz la am maanaam dagan na amma li nga xamante ne mooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu ne def ko ci suuf sunna la def ko ci kaw minbar bi makruh la maanaam dañ koo sib maanaam kon lool moom mooy li nga xamante ne moom moo wuute li nga xam ni mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci boobu le buntu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi lay haddathana musaddad te moom mooy Abul Hasan al-Asadi al-Basri Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal moom mu ne qaala haddathana Abu Awaana te moom mooy al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri mu ne an Qatada te moom mooy ibn Di'aama as-Sadusi an Anas mu ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum maanaam ñi ñëpp kon maanaam hadith bi ci hadith euh, euh, euh, bi ci rubaa'iyaat yi la bokk ba tey comme hadith bi nga xamante ne moom moo weesu waaye ñoom ñëpp tamit waa Basra lañ maanaam kon ñoom ñoo solo bi mu ne moom sayyidna anas radiyallahu anhu qaala nee na baynama diggante bi nga xamante ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaxtubu mi ngi xutba yawmal jumaa bisub àjjuma bi is rek maanaam ci diggante booba rek cas rek jekki-jekki rek is jekki-jekki rek jaahu mu daal di koy dikkee rajulun benn waay fa qaala mu daal di wax ne ya rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam saxata maral na almataru euh, euh, géej gi ma euh, taw bi maanaam mooy xax maanaam mooy téyewu na maanaam bañ na wàcc loolu mooy alqaxt moo tax alqaxtu dañ koy wax naka noonu dañuy wax alqixtu maanaam mu nekk ci kasra dañ koy bindee kasra naka noonu dañ koy bindee ak fatxa mu ne ko fadullah ñaanal buur yàlla ye an yaskiyana si mu nan lal nu fa daa mu daal di ñaan moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa mutir naa ñu daal di ñuy tawal maanaam di gis ne riwaaya bi am na ay maanaam waxul naka la ñaane ak naka la maanaam ak li nga xamante ne moom mooy lay wër-wërloo loolu kon li nga xamante ne tamit fii euh, beneen masala bi nga xamante ne maanaam euh, fii nii euh, amul lu muy lu muy lu muy lu muy maanaam tegtal maanaam amul baax boo xamante ne day tegtale ne ci kaw mimbar bala yenente bi nekkoon sallallahu alayhi wa sallam waaye li nga xamante ne ngir ne baatu mimbar ñëwu ci waaye xam gi ñu xam ne bi bisu ajjuma xutba ba ca kaw mimbar ba la ko yenente bi daan defe sallallahu alayhi wa sallam loola dafay daal di doy maanaam ci kaw loolu imam al-Bukhari rahimahullah mu indi riwaaya bi ànd ak ne bunt bi daf cee wax ne maanaam daf cee tudd wàllu mimbar bi maanaam ngir teg tegtal maanaam yawet nga bàyyi xel ne ah waa mais fan laa ko mën a gisee ci hadith bi maanaam fi nga ko war a gisee mooy ñaar bu njëkk bi moom mooy ne xutba bi deeful am lu dul ci kaw mimbar maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xutbay ajjuma ci kaw minbar bi la ko doon defe loolu mooy benn ñaareel bi ñu def moom mooy yeneen xadiis yi yeneen riwaayaat yi leeral nañ ne ci kaw minbar bi la nekkoon bu boobaa nga gis ne xaj te jëmmi euh, xew-xew bi benn la bu boobaa nga dar ko ci mën a daal di déggee wallahu a'lam mu ne li nga xamante ne moom mooy mu ne kon ñu daal ñuy tawal fa maakid naa xawuñu an nasila ci ñu jo yegg ilaa manazilana ci suñu kër yi ndax fa mazil naa gënuñu num tiru num taru ñu ñuy taw suñu kaw ilal jumaati ba ca ajjuma al muqbala ba ba nga xam ne moom lañ dëgmal maanaam mooy ajjuma ba ca tegu qaala mu daal di wax ne fa qaama mu daal di taxaw zalika rajul boobu boobu la waay aw ghayruhu wala keneen maanaam loolu day tegtale ne maanaam nit ki nga xamante ne moom moo taxaw mooy ni jëmmi waajooju la fa qaala mu daal maanaam moom mooy jëmmi nit ki nga xamante ne moom moo ñaan maanaam fii dañuy gis ne sharik moom dafa sikki sàkka maanaam maanaam dafa ne laaj naa Seydina Anas radiyallahu mu ne xamul kan la waaye fii day tegtale ne maanaam nit kooku la ci boppam maanaam bu boobaa mu mel ne kon Qataada maanaam moom ni mu mokkalee mbir mi maanaam bi mu koy nettali Qataada fekk na fàttaliku na ko waaye bi mu koy nettali Sharik dafa fekk fàtte na ko maanaam wallahu a'lam mu ne fa qaala mu ne ko ya rasulallah e ya ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam udu allah ñaanal yàlla an yasrifahu ci mu yóbbu ko an naa wëllif maanaam mu daal di taw bi ña taw baax na léegi baax na wa fa qaala mu ne tamit da ngay gis ne doomu aadama maanaam day daal di bëgg dara ba noppi fekk ne xamut ne mbir moomu dafa am nu borom bi subhaanahu wa ta'ala nam mbir mi maanaam loolu tamit daf koy tegtale fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daan ne allahumma yow buur yàlla mi ci tuuri rafet yéeg melo yëkkati koy xawaalay naa na taw bi wër maanaam wër wala alay naa te bu mu dal suñu kaw qaala mu daal di wax ne fa laqad ra'aytu waaye ma ni walla giñ naa ni wallahi dëgg-dëgg ra'aytu gis naa as-sahaaba niiri yataqatta'u maanaam ñuy dog dogloo yaminan jëm ndeyjoor wa shimalan ak jëm càmmooñ yumtaruuna ñuy taw wala maanaam maanaam wàll yeneen yi yeneen ci bi waxoon sallallahu di wër dëkk bi yum taru nag ñuy taw foofa bu di taw wala yum taru te déewutu tawtu lu wuloon ahlul madinatu waa waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu yëpp di tegtale màggaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne baabu man iktafa bi salaatul jumu'ati fil istisqa baabu buntu man ki nga xamante ne iktafa doylu na bi salaati jumaati ci jullik ajjuma fil istisqaa'i ci baaw naanu loolu dafay dëgëral li nga xamante ne moom la fuqahaa u maaliki yi wax rahmatullahi alayhim ci ne baaw naan bi nga xamante ne moom mooy mooy yeneen baaw naan yi mëneef na koo defee ci jumaa yi mëneef na koo defee ci fu ne waaye nag bu fekkente ne maanaam bu demee ba tar ba tar tar ba nga xamante ne waa dëkk bi yëpp ñoom xool nañu bàyyi nañu xel mbir moomu bu boobaa ci li ñuy daal di génn nag daal di bañ a yamati léegi ci jumaa ji waaye daal di génn nag dem ci dëkk ba wala boog bu fekkee ne wala daal imaam bi woote loo xamante ne day daal di day daal day daal di nekk beneen bés boo xamante ne bokkut ak jullit maanaam jamono jullit ajjuma maanaam mu daal di woote ne nañu dem baaw naa bu boobaa nag ci la ñuy daal di dugal mboolem yeneen mbir yi ñu doon wax naan bokk na ci tegginu baaw naan lu deme nekk saraxe gi ñuy jiital lu deme nekk koor gi ñuy jiital ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne moom lañ ci doon wax yooyu yëpp maanaam bu boobaa ci loolu lay dugg fuqaha maliki yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wax ne baaw naan kon foofu lay mën a maanaam foofu la ñuy mën a génne mooy bu demee ba taree noonu donte ñeneen ñi ci des ñoom waaye donte ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne fu nekk mu nekk na ko faa defee ci kaw loolu kon baaw naan amul waxtu woo xamante ne moom lañ koy def ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullahi alayhim maanaam te ñoom ñoom dañoo jàpp ne maanaam te lu daanaka masaahibul arba yëpp noonu lañ ko jàppe mooy ne baaw naan amul waxtu wuñ ko mën a defee maanaam fu mu leen fekk rek mënef na ko faa defee ci anam gi nga xamante ne moom la amee comme ni nga xamante ne noonu tamit lañ ko mën a defee ci bisub ajjuma noonu lañ ko mën a defee tamit ci ginnaaw julli gu jot maanaam naka noonu mën lañ moom lañ ko mën a defee ci bërëb bu nit ñi nekk bu nekk ñu daal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu daal di ñuy tawal loolu tamit daf ñu yóbbu ci beneen mbir mooy ne baaw naan dafa am ñetti anam goo xamante ne moom lañ koy defee anam bu njëkk gi moom mooy ñaan rek gi ñuy ñaan loolu moom mënef na koo defee fu ne mënef na koo defee ci jamono ju ne ngir ne ñaan amul bërëb amul place amul jamono kon bu boobaa loolu mënef na koo defee fu ñaareel bi ci def moom mooy ñu génn ñaan te duñu julli loolu mën naa ne te ko loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñoom imam Abu Hanifa wax rahimahullah ak ñeneen ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim donte ñeneen ñi ci des yëpp ànd nañ ci comme ni nga xamante ne noonu la xewe woon ci euh, hadith Seydina Omar ibn al-Khattab bi radiyallahu ta'ala ak Seydina al-Abbas ibn Abd al-Muttalib naka noonu Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu noonu la ko defoon ak Seydina Yazid ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu mu ne ñun de yàlla ñu ngi ñaan ci Yazid ibn al-Aswad mu daal di def baaw naanal mu daal di ñaan ñu daal di taw loolu tamit muy beneen euh, xeetu baaw naan loolu kon moom mooy ñaareel bi ñetteel bi ci def nag moom mooy ñu génn euh, julli mu am xutba ak yëpp maanaam loolu tamit muy beneen xeetu ñetteelu baaw naan bi loolu nag moom la abu imam abu xanifa ne loolu deefu ko defee noonu te am na ñeneen ñu ko waxoon ci li ko jiitu ku mel ne al imam ibrahim ibn yazid an-naxa'i ak ñeneen rahmatullah alayhim wuuteeg li imam an-nawawi wax ne rahimahullah ne imam abu xanifa rek ka ko wax loolu tamit maanaam comme ni nga xamante ne loolu defe naa nekk dëgg dëgg dëgg ni mbir mi nekke ngir ne maanaam ko ak def def la ngir ne am na ñu ko jiitu ci loolu donte ñu néew lañ ci borom xam-xam yi ko jiitu rahmatullah alayhim beneen mbir kon bi nga xamante ne kon euh, kon fii day tegtale ne euh, benn baaw naan bii muy wax moom mooy bu njëkk bi maanaam mooy doyloo rek ci ñaan gi kooku moom amul bërëb amul jamono amul dara léegi nag mu daal di def bu fekkente ne nag. baaw naan dan koo def ci place bi nga xamante ne moom mooy dañoo génn waxtu woowoo ban waxtu lay daal di doon loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal ci wuute ñu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne fi nga xamante ne moom mooy waxtu wax waxtu yëpp mën naa ne ba mu des maanaam ñoom ñëpp ba mu des waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy waxtu yi ñu tere ku ca julli ngir ne baaw naan boobu day daal di am julli moo tax ñuy tere ku ba ba mu des waxtu yu ñu tere ku ca julli loolu mooy waxu jumhurul ulama rahmatullah alayhim te ñoom ñooy maalikiyyi ak shafi'i ak xanaabila rahmatullah alayhim naka noonu ci biir xanafiyyi ku mel ni al-qaadi abu yusuf ak ku mel ne al imaam muhammad ibn al-hasan ash-shaybani rahmatullah ala al-jami' amma ci xanafiyyi ku maanaam imaam bi ak ñi ànd ak moom ci wax ji mu mel ne imaam abu hanifa rahimahullah ak ñi ànd ak moom ñoom dañoo jàpp ne mën naa nekk ci waxtu wu ne maanaam waxtu wu ñuy tere julli aaju woowu ko waaye nag bu boobaa julli yi nga xamante ne moom la nit ku nekk mën a julleel boppam loolu bu boobaa du ci dugg ngir ne julli googu ñoom jàppewuñ ko ko na dañ ko jàppee comme lu ñu mën a def kese maanaam ci biir julli gi waxul ne ke bu ko kenn def waaye dafa ne maanaam du sunna goo xamante ne dafa bokk ci julli baaw naan ci jëmmi boppam maanaam daa bokk ci baaw naan ci boppam léegi nag mu daal di des kon loolu bu ko jàppee noonu mu daal di des bu fekkente ne nag léegi. Euh, dañoo ñëw waxtu waxtu julli ji ginnaaw loolu nag ban mooy waxtu yi nga xamante ne moom mooy bi gën bi nga xamante ne dëgg dëgg képp ku bëgg a diir sunna moom la ko war a diir foofu tamit wuute nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp mi ngi dalee ci bu jant bi jógee ba keroog jant bi di nekk ci diggu njolloor maanaam foofa maanaam ba euh, maanaam loolu diir boobu te mooy yoor yoor jamono jooju lañ koy def waaye nag bu demee ba jantu ba tàkkusaan wala boog ba ba jant ba ba tàkkusaan maanaam ba jamonoy tàkkusaan boobu baax na maanaam waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha Shafi'i ak xanaa Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañu ne ah ah fi nga xamante ne moom lañ koy def moom mooy bi gën fi ñu koy def du diir boobu yëpp waaye moom mooy rek bu jant bi jógee tuuti ba jamono mooy jamono juste jamono bi ñuy julli Eid ngir xadiisu sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu taala anhuma bi muy waxee ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli baaw naan exactement comme ni mu jullee julli ko it maanaam loolu moom mooy tegtale ci anam gu leer ci ne kon jamono ji ñuy julli it te moom mooy bu jant bi tàmbalee jóg loolu moom maanaam bu jug ba ba ba tolloog maanaam lu tolloog ay fukki minutes ak juróom maanaam ak yu mel noonu jàpp ñaar fukki jamono jooju mooy jamono ji nga xamante ne moom mooy bi jël ci ñu julli julli baaw naan amaan na loolu moom mooy li gën a dëgër wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilayhi haddathana Abdullah ibn Maslama te moom mooy ibn Qanab al-Qanabi rahimahullahu taala muy Abu Abdurrahman al-Harithi di waa Madina ginnaaw mu daal di dem dëkk Basra mu ne an Malik te moom mooy imaamu daaru hijra Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu taala Abu Abdullah al-Madani an Sharik ibn Abdullah te moom la ñu gisoon tamit ci léegi mooy Abu Abdullah Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namr al-Qurashi rahimahullahu ta'ala an Anas te moom mooy Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maanaam euh, da nga gis tamit xadis bi ci rubaa'iyaat yi la bokk ba tey maanaam mu naan na qaala mu ne jaa dikk na rajulun benn waaye ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu daal di wax ne maanaam ngay gis ne xadis bi bu ñu doon wax naan imaamu Maalik solo na ko euh, xadis numéro cinq cent quatorze maanaam bu ñu ko doon wax maanaam xadis bii lañ ci jublu maanaam bi nga xamante ne imaamu al-Bukhari mi ngi nii solo ko jëlee na ko ci kan ci imaamu Maalik wala ci ci maanaam jaaree ko ci Abdullah ibn maslamata al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala am nana mosidna anas radiyallahu anhu annahu qaala nee na jaa dikk benn waaye ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa fa qaala mu ne halakat alkuna almawasin way ndoxaan yi maanaam ñi nga xam ne dañuy dox muy euh, jur gi wa taqatta'at te dog na as-subul yoon yi maanaam nit ñi amatuñu fu ñu jëm ngir ne al maanaam fu ñu jëmuwaay ngir ne alal amatul amatuñ dara fa daa mu daa woote moom yenente bi sallallahu muy ñaan fa mutir naa ñu daal di ñuy tawal minal jumu'ati la ko dalee ca ajjuma ilal jumu'ati ba ca beneen ajjuma bi maanaam loolu moom mooy kon fa ay na shamsa sittan maanaam gisuñu jant bi juróom benn fan kon moom mooy ajjuma bi mu tàmbalee konte waalewu ko ci mu daal dem ci beneen ajjuma bi ci def loolu tamit te gis nañ ni bis yi juróom-ñaari fan la maanaam loolu tamit daf ñuy yóbbu ci beneen bi mooy bu ñuy ngénte maanaam nit ki bi mu ganee àdduna ñu ne juróom-ñaareelu fan bi ci des la maanaam kon dañuy daal di gis ne mooy bis ba mu juddu maanaam mooy ngir ne dañ ciy daal di génn bis bi nga xamante ne ci la nekk ndax ne juróom-ñaareelu fan mooy juróom-ñetteelu fan bi kon loolu la mu ne summa topp jaa mu daal di dikk fa qaala mu daal di wax ne damat màbb na al kër yi maanaam mooy ne xam nga kër boo xamante ne moom nañ ko tabaxe woon wala boog néegu ñax la wala boog nañ ko tabaxee moom ban rek la te na xëy na sécuriser ñu yenn parties yi maanaam bu boobaa loolu mën naa daal di màbb mu ne wataqattaat te dog na tamit asubulu yoon yi maanaam li même jëmmi mbir mi ñu daloon fee dalaat nañu fii ngir ne yoon yi dafa taw taw boobu bu foor boo xamante ne amatuñu fu ñu mën a jaar mu daal te alku na tamit almawaashi yi way dox ya maanaam ba tey jëmmi lanu daloon fee dalaat lanu fii fadoo kon nag al ñaanal allah bu yàlla yumsik ha mu daal di ñuy téyal taw bi fa qaama mu daal di taxaw moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu daal di wax ne allahumma yow buur yàlla mi ci turi ya rafet rek melal yëkkati koy alal akaami ni ngi lay ñaan nga daal di wàccee taw bi ci bërëb yi yëkkatiku yi ci doj yi yëkkatiku yi was bi ak bërëb yi nga xamante ne maanaam ak doc yi nga xam ne ñooy doj yu ndaw yi wal awdiyati ak xur yi wa manabit shajari ak place yi nga xamante ne ñoom ne palaasu e, ak ak maanaam saxuwaayu garab yi manabit shajar mooy saxuwaayu garab yi nee na fan jaabat mu daa di simmeek wër anil madinati wallif madina maanaam e, bu mbir mi nii la def madina daf ko daa di wër teggi ko voilà fanja mu daal di koy teggi teggi al madina madina indiyaaba saw bi maanaam tegginu euh, yére maanaam gis nga yére boo ko solee ni nga xamante ne noonu lay tegoo ci sa kaw ba nga xamante ne day day da lay wër noonu la taw bi wëree madina maanaam loolu mooy li nga xamante ne loolu la ci jublu te xadis bi kon Euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi di wane ne maanaam ci bisub ajjuma doyloo mënef ni ci doyloo li nga xamante ne moom mooy baaw naan gi du aajowoo te bu boobaa du aajowoo ñu naat di dem feneen wallahu a'lam mu ne baabu du'a iza inqata'at as-subul min kasratil matar baabu buntu ad-du'a ñaan boo xamante ne def na ko ñaan idan ida taqatta'at bu fekkente ne dafa dog dogee as-subulu yoon yi min kasratil matari ngir bëri taw maanaam moom mooy tamit lii nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullah da ko indi ci buntu baaw naan ngir tegtale ne bu fekkente ne def na ñaan mu taw itam waaye def na ñaan taw bi arrêté maanaam loolu tamit def na ko ñaan comme ni nga xam ne noonu la ñaan taw bi am nu mu amee solo noonu la ñaan taw bi arrêté tamit noonu la amee solo ngir ne li nga xam ne moom la ñàkk taw di loree noonu la ak taw léeg-léeg mën a loree kon bu fekkente ne dafa dem ba ak mënd am nga xamante ne nit ñi amatuñu fu ñu mën a dox yoon yëpp fatt na loolu bu boobaa li nga xamante ne moom wala boog ñu dog dogee lu nga nit ñi amatuñu fu ñu mën a jaar loolu bu boobaa ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala yëkkati musiba boobu loolu moom moo tax léeg tamit su tawee ci yenn dëkk yi ñu daal di gis ak mën nga am fa wala boog maanaam ak mu daal di taa nga gis ne bërëb yu bëri maanaam foos yeeg yëpp daal di génn ci biti wala boog mu nekk pla bërëb yoo xamante ne déefu te mën a jaarate nit ki bëgg a doxal dox dootu mën a dem doxi ji soxlaam nit ki bëgg tukki tukki dootu mën a génn dem tukki ji naka noonu li wër dëkk bi yu ngi mel noonu daal di cay ame bu boobaa dal dana yelloo moos nit ñi dajaloo ñaan borom bi subhaanahu wa taala ngir tamit mu daal di dindi musiba boobu noonu naka noonu mboolem yeneen xeeti musiba yi tamit ñun yelloo na ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu daal di koy yëkkate mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab ilayhi haddasanaa Isma'il te moom mooy ibn Abi Uways naam moom al asbahi al madani rahimahullahu ta'ala di uh, mu ne qaala haddasani Malik muy imam Daawud di jël an Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir an Anas ibn Malik bi tamit mu nekk ci Muwatta maanaam mu jëlee hadith bi tamit ci Muwatta maanaam indee ko nii ci Muwatta bu Isma'il ibn Abi Uways alors que beneen bi ci Muwatta bu Abdullah ibn Qa'nab al-Qa'nabi la ko jëlee rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala mu ne an Anas ibn Malik muy sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na jaa dikk na rajulun benn waay ila rasulillahi jëm ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu wax ya rasulullah eh ndawal yàlla li halakat alku na almawaashi way dog doxi yi wanqata'at te dog na as-subul yoon yi maanaam fad'u ñaanal Allah bur yàlla fadaa mu daal di ñaan rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa mutiru bu ñu daal di leen di tawal min jumaatin la ko dalee ci ajjuma ilaa jumaatin jëm ca beneen ajjuma fa jaa mu daal di dikk rajulun benn waaye ilaa rasulillahi jëm ca ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaala mu ne yaa rasulallah ey yow ndawal yàlla li tahaddamat maanaam mabb na albuyuutu kër yi wa taqatta'at te dog dogee na as-subul yoon yi maanaam fii dañu ne du du dee yamutu ne na wan qata'at as-subul maanaam yoon yi dog nañ déedéet dañoo dog dogee maanaam moom mooy bërëb yu bari bari ci la dog-dog gi am maanaam loolu day tegtale te loolu xam ngeen ni musiba la ndax dana tax ba nit ñi dootu ñu mën a doxati seen soxla seen aajo yi dootu mën a fajooti bu fekkente ne euh, masalan tey euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy njëg yi dootu mën a indeeti marchandise yi ñu mën a dugg ci dëkk bi maanaam ne ko noonu ñu war a mën a génn dëkk bi dem yóbbu ak yu loolu te loolu xam ngeen ni yamul ci musiba bi muy jur rek ci nit ñi nekk ci dëkk bi ci jamono ji nit ñi nekk noonu waaye dafay maanaam arrêté économie bi maanaam ba nga xamante ne luy bëri dootul mën a doxati te loolu moom musiba la ci ab réew ci ab dëkk mu ne fa euh, wa halakat te alku na tamit almawaasi ñi nga xam ne ñoom ñooy way njëy ndox yi maanaam te moom mooy maanaam bu fekkente ni jur gi tamit doxul ngir ne taw su amul <coughs> économie bi lay arrêté maanaam amul réew ci àdduna bi amul nag benn boo xamante ne dafa am maral lu dul ne at boobu nga xam ne ci la amee maral croissance bi day màbb amul benn réew ci àdduna bi bu amul loolu naka noonu tamit amul benn réew boo xamante ne taw bi dafay foor yenn fooraay ba nga xamante ne day dagg yoon yi nit ñi duñu mën a ravitailler mbir yi du am lu dul tamit ne croissance bi day màbb maanaam ñaar yi ay maanaam ay réalité lañ maanaam yoo xamante ne Euh, bi nga xam maam képp kuy xool maanaam di seetlu jamono yi maanaam di seetlu tamit euh, actualité yi dana gis ni réew yi ñuy remarqué ne maanaam at bii kat dafa am sécheresse maanaam maral am na ca maanaam te tawul maanaam na leer ni at boobu économie bi day màbb na leer ni maanaam amul sax kaarima dem te ñëw amul ay dañoo yor technologie yu bëree amul naan am nañu euh, ay ay ay guta système guta guta lépp lu nu mën a am bu tawul économie bi day màbb loolu réew yëpp la te loolu euh, moom moo moo tax dëkk yi léeg-léeg nee naan way ñii c'est que góor ah, góorgóorlu wuñ wala yooyu fekk dañoo am lu taw rek bu ñuy am taw économie bi def loolu moom moo daal moo réew yëpp nag la loolu moo daal réewu occidentaux yi mu taw bu bëri bi moo tax seen économie bi yëkkati gude bis bu ñu toogoon taw wàccu fi économie bi mab te loolu dal na leen ay at am na ay at yu bëri bëri fu demee nekk France bi basal par exemple 2004 bi nga xamante ne tawul ne économie bi dafa ak yeneen ak yeneen i at yoo xam ne dal na leen loolu maanaam yeneen réew yëpp nag noonu lañ demee buñ demee tamit ba taw bi di arrêté gox yi ak place yi euh, nga xamante ne jur gi dañuy dee euh, élevage bi du dox euh, mbay mi di yàqu ak yoon mais économie bi màbb loolu moom réew yëpp la dégg nga fa qaala mu daal di wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moo tax réew yi gën a baax la économie ñooy réew yi nga xamante ne ñoo gën a baax le agriculture ak élevage réew yooyu tamit ngir ne situation géographique bi ñu nekkee daf leen daf leen di seen économie bi di yëkkati ko nga mu ne fa qaala ci la waxe rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allahumma yow buur yàlla mi ci tuur yi rafet melu yëkkati yi ala ru'usil jibaal maa ngi lay neen ala maanaam ne taw bi na dem ala ru'usil jibaal ci boppi doj yi wal akaami ak bërëb yi yëkkatiku yi wa butunil awdiyati ak biiru xur wa ma shajari ak e, saxuwaayu garab yi mu ne fan jaabat mu daa e, simmeeku mu daa rafu mu daa e, teggi waaw kay anil madinati madina injiaba saw bi tegginu yëre mu ne baabu ma qiila inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yuhawwil ridaahu fil istisqaa yawmal yawmal jumaa baabu buntu maa la nga xamante ne xiila waxeef na ko ne inna nabiyya nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam yuhawwil maanaam wëlbatiwul ridaahu li nga xam ne mu yëre bi ci kaw fil istisqaa ci baaw naan yawmal jumaa te bisub àjjuma maanaam li tax imaam al-Bukhari waxe ko nii rahimahullah maanaam mooy dafay leeral njaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne euh, bisub àjjuma. protocole yi nga xam ne moom la ñuy laaj ci lu demee nekk wëlbati yére bi ak yu mel noonu loolu amul ci bisub àjjuma loolu mooy benn ñaareel bi ci def moo li tax mu ne maaqii la li ñu wax ne mooy ne ci xadiis bi maanaam wax ji dafa defee leer ku ko wax maanaam comme niñ koy gisee insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab ilayhi haddathana alxasan ibn Bashir te moom moo Abu Ali al-Kufi al-Hamadani al-Bajali rahimahullah ibn Bishr alxasan ibn Bishr Abu Ali euh, al-Kufi al-Hamadani rahimahullahu ta'ala euh, mu ne qaala haddathana Mu'afa ibn Imran te euh, mooy Abu Mas'ud al-Mu'afa ibn Imran dañ ko wax Mu'afa di ko wax al-Mu'afa ibnu imran al azdi al fahmi rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ginnaaw gàddaa yant bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamit Euh, mu nekk tamit nit koo xamante ne nit ku sell la woon lool moom mooy li nga xamante ne moom lañ ko seedeel ne abdan sal abdun salih la woon maam jaamu yàlla la boo xamante ne jaamukatu yàlla bu sell la rahimahullahu taala moom tamit ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an al-Awzaa'i te moom mooy imam bu mag boobu rahimahullahu taala di faqihu Shaam Abu Amr Abdurrahmaan ibn Amr ibn Abi Amr al al al dimashqi mooy as-Saami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala mu ne an Ishaq ibn Abdullah te moom mooy sëtu mooy Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha ah, al-Ansari rahimahullahu ta'ala eh, di di doom maanaam di doomu ci Seydina Anas voilà Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan naka am na benn waay boo xam ne shaka dafa jàmbat ilaa raj ila nabi ci yenente bi sallallahu jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam halakal maali alka ndek alal gi maanaam mooy comme moom fu mu ko fekk rek nee na wajahda wajhdal iyaal ak coono yi njaboot bi maanaam coono gu mag goo xamante ne njaboot bi amee nañ ko ngir euh, <laughs> dégg nga euh, tawut nee na fada allah mu daal di ñaan buur yàlla yastasqi mu daal di baaw naan walam yazkur waaye mu ne te tuddul annahu naka moom xawwala wëlbatina ridaahu mi nga xam ne mooy yérim bi ci kaw wala staqbala du caageen ne jublu na al qibla ta qibla maanaam ne euh, yérente bi sallallahu alayhi wasallam bis booba wëlbatiwul yérim waaye tamit jubluwul qibla maanaam lii lay lay lay tegtal maanaam muy jëmmi xew-xew bi nga xamante ne moom la romb fii nag mu nekk kon xadis boo xam ne bi mu ko nettalee indiwul détails bi mu ko nettalee euh, ki nga xam ne doom la ci moom muy Ishaq ibn Abdullahi ibn Abi Talha radiyallahu anhuma maanaam bi mu radiyallahu mooy bi koy nettali moom tuddul lan euh, wëlbati ki nga xamante ne mooy wëlbati jëre ji waaye naka noonu tuddul tamit maanaam dafa gàttal li nga xamante ne moom mooy euh, xadis bi te loolu tamit maanaam moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii naka noonu lii nga xamante ne moom mooy ni mu ko indee nii te xa maanaam mu Ibham maanaam kan moom moo wax wax ji ndax Ishaq ibn Abdullah moo ko wax wala Seydina Anas ibn Malik moo ko wax radiyallahu anhu wala kenn ci ruwaat yi moo ko wax loolu moom comme que xa moom moo defee leer moo tax mu ne maa xiila li ñu wax ne maanaam te waxut kan moo ko wax ala kulli xaalin maanaam fii li muy te tegtale moom mooy ni mbir moomu amutoon xam nañ ni moom amutoon te comme amutoon loolu tamit day dëgëral maanaam mazhabu xanafi maanaam imam Abu Xanifa rahimahullah li mu ne maanaam wëlbati googu noonu loolu euh, du na maanaam du sunna boo xam ne dafa bokk ci baaw naan ci jëmmi boppam waaye loolu bu boobaa ñeneen ñi ci def li ñuy wax moom mooy ne baaw naa ne dafa am ay façon comme ñetti façon yu ñu waxoon bii nag maanaam bu dee ci lu mel nii la naa am du ci am waaye bu dee bu ñu génnee ci àll ba la ci dëkk ba wala ci ci eh, ca ca pàcc ya bu boobaa dana ca am maanaam kon loolu mooy li nga xam ne léegi tamit mu daal di def ne imaam bi moom moo koy def loolu mooy li ëpp ci borom xam ni ñu waxee ne imaam bi maanaam moom moo koy def waaye ma'muum bi duñ ko def donte am nañu ne ma'muum bi ma'muum bi tamit dañ koy def. waaye lu ëpp ci borom xam-xam rahmatullah dañ ne imaam bi rek moom moo koy def wallahu a'lam mu ne baabun bunte ngi ni idha stashfa'u bu fekkente ne euh, dañoo sàkkoo rammu ilal imaam bi jëm ci imaam ga li yastasqiye li yastasqiye bu ko defee mu daal di baaw naan lahum ñeel leen lam yaruddahum bu mu leen delloo maanaam lii day tegtale ne imaam bi kon su ñëwee daa di laaj baaw maanaam ne dañu baaw naanal maam ni ñu ah imaam ñun day bëggoon nañu nga baaw naanal boo xoolee bi ñu gisoon mooy isa saalun nas eh, isa eh, baabu su'alin nas eh, <laughs> ki ah, bëgg nañu nga daal ñuy ñu daal baaw naan ah nañ dem maanaam bu ko defee moom mu organiser dem gi loolu buntu bi ci loolu la moo tax mu indi hadith Seydina Abdullah ibn Umar bi ak Seydina Abdullah mo Seydina Anas bi nga xam ne moom mooy nettali xew-xew bi Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu doon wax maanaam ne daf doon euh, euh, dañoo génn ñu ànd ak Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu maanaam loolu moom moo tax mu indi woon ci buntu boobu amma fii nag dafa ne bu fekkente ne nit ñi dañoo fekk imam ne ah waaye imam waaw te nga ñëw ñaanal nag bu ko defee nag ñu daal di baaw naan maanaam loolu bu boobaa moom bu mu leen delloo maanaam loolu li muy tegtale moom mooy ne imam bi tamit su fekkente ne dañoo ñëw ne ko ah dañoo bëgg maanaam wala boog nit ki nga xamante ne moom la nit ñi yaakaar maanaam muy sëriñ bi wala ñu mel noonu maanaam ne ah ñaanal ñu mu taw moom bu boobaa na ñaan ci saa si mu taw maanaam loolu la ci jublu maanaam mooy bu mu leen delloo naan leen waa dem leen baax ne Euh, taw moom yàllaa ko moom saa yu ko bëggee dana ko wàccee ak xeetu wax caaxaan yooyu maanaam loolu ñëpp xam nañ ko maanaam moo tax dem leen taw moom yàllaa ko moom bu ko neexee dana ko wàcce loolu waxi caaxaan la na ñaan yàlla maanaam mu taw parce que mbir la moo xam te ne dafa am solo trop loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala loolul benn du ñaar ci alquran muy ñaax nit ñi di leen wax naan moom yàlla mooy kiy wàcc taw mu tukkee ci asamaan wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaarakan ak wa anzalna minas samaa'i an sajjaajan ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne wa anzalna minas samaa'i maa'an tahuuran ak yeneen ak yeneen ak huwa alladhi nazzala minas samaa'i maa'an ak yé mais dafa bëri yoo xamante ne ay aaya la yoo xamante ne dañuy tegtale maanaam borom subhaanahu wa ta'aala di ñaax nit ñi maanaam di leen wan ne dafa am xéewal gu rëy ci seen kaw ci wàcc gi nga xamante ne moom lay wàcc taw ci ñoom loolu nag imaam bi war a ñaan maanaam teewlu loolu ñaan borom bi subhaanahu wa taala ngir mu tawal ni ñi sëmbërtal ay xéewalam ci moom loolu ci ci ñoom jaam loolu dafa nekk loo xamante ne lu ràññeeku la ci imaam bi loolu moom moo tax mu indi xadis bi moo tax mu daal ci indiwaat jëmmi xadis bi nga xam ne moom lañ don gis boobu ba léegi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi mu ne noo qaala axbarana Malik mu ibn Anas an Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala mu nekk ci Rubaay yaani ba tey mu nekk jëm bi hadiis bi nekk ci Muwatta ba tey bii mu jëlee ko ci kii bii mu jëlee bee mu jëlee ko ci Abdullah ibn Qana ah, ibn Maslama al-Qana bii mu jëlee ko ci Ismaïl ibn Abi Uways bii mu jëlee ko ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi maanaam nga gis ne ci yoon yi muy jëlee ci Muwatta moom la jëlee fii nii maanaam mu ne. annahu qaala moom mu ne jaa dikk na rajulun benn waay ila rasulillah jëm si ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne yaa rasulallah ay yow ndawal yàlla le halakat alkuna almawashi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñi dox ndoxantu yi maanaam wataqattaat te dog na asubulu yoon yi fa dow ñaana allah bur yàlla fa daa allah mu fa daa mu daal di woo ñaan allah bur yàlla fa mutir naa ñu daal di ñu daal di ñuy tawal minal jumaati ci kaw ci li ko dalee ci ajjuma ilal jumaati ba ci jëmbeneen ajjuma ji fa jaa mu daal di dikk rajulun benn waaye ilal nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal tahaddamat mi ngi mab Wahb euh, euh, euh, al al buyutu néeg yi ñu ngi mabbu wa taqatta'at te mi ngi dogu as-subul yooni wa halakat te alko naal moo ndox ndoxaan yi maanaam fa qaala mu ne yaa fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa gis ne ñoom bañ ñaan ba mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa rek néew ko ah waaye ci xutba ñu nekk wala ci yooyu déedéet dafa daal di ñaan ci saafara maanaam loolu day gën a dëgëral ne maanaam segam ci jamono jooju la ñu ko ñaanal mu daal ñaan waxuma la ak su doon beneen jamono la maanaam nga xamante ne euh, kon loolu day tegtale mbir mi beneen bi ci def tamit moom mooy ba mu ko waxaatee ñaanaatal beneen ñaan bi tamit waxu ko ne ko yéen kenn mënu xam loolu leen bëgg nangam nag déedéet ngir ne nit ñi dañoo soxla aajo dañoo soxla mbir mi maanaam dañoo soxla affaire bi dañ léegi néew ko bàyyi rek li yàlla def baax na dafa ñaan. loolu moom mooy euh, loolu tamit moo maanaam dafa bokk sax ci ngëm dogal do ngëm dogal mooy di jottali ko yi ak di ñaan borom bi subhaanahu wa taala loolu dafa bokk ci gëm dogal mu ne allahumma yow buur yàlla bi ci tur yi rafet yeeg melo yëkkati koy ala zuhuril jibaal ci kaw maanaam mm, wàcceen mbiri ci kaw doj ci maam ci li nga xamante ne moom mooy ci kaw doci li li feeñ ci doci wal akaami ak bërëb yi yëkkati koy wa butunil ak maanaam biiru xur yi wa manabital wa manabita shajari ak maanaam saxuwaayu garab yi nee na fan jaabat mu daal di teggi anil madinatu madina injiyaaba saw bi teggiinu euh, yëre <laughs>